waaw ba mu wax mu ne ko ba lii de wax ko explique nan la koy nan lay leen di julliile mooy ni yonent way sa sam doon jullee mu explique ne man ne nii laay jullee wax ko yëpp ne ko benn yére bii de laa yor te bu kiiwee moom dama koy dama koy euh, setal toog di xaar après ma sol ko ngir mën a génn ci ñoom man leen àtte ñoom laay nekk ba keroog ku nekk ku am aajo ñëw mu ne ko zaata vanni bi ka yaa mu ne ko lii de mooy njort gi ma amoon yow man Omar ci demat loolu la banu asad boobu lay wax <laughs> voilà kon gis nga ñooñu lay wax léegi nag mu ne tu'azziruna nii ñu may taxaw loo di may wan ne walla yow mii daanaka yow diine yi àttee diine yi xamoo ko julli sax manoo ko ah lii wa garaaw waaye loolu c'est garaaw loolu mooy jam bi gën a rëy <laughs> koo xamante nii julli manu ko tey te combien de fois la julli ci kanam ci ginnaaw yonent bay saa saa manu la julli allahu akbar waaw kon nag <laughs> waaw bon léegi nag affaire bi lii la waaw lii la bon léegi am na yeneen wax yoo xam ne imaamul Qurtubi yoo xam ne wax na ko yoo xam ne moom moom moom moom tamit li mu wax daa xaw wuti li tax Seydina Sa'd doon wax parce que imaamu xam nga hadith bi ñu génn bu Seydina Utba bi Seydina Utba ibn Ghazwan da doon wax fi ñu jaar ci dundu wu metti ak ñoom fi ñu mujjee nekk ay ay ay ay ay ay ay ay gouverneur naan fa maa asbaha al yawma minna ahadun illa asbaha amiran ala misr min al amsar te nag yàlla def na xoolal rek ñun ñu doon dund loolu doon lekk ay garab ay xobi garab ba ñu tuñ yi di xottee abdullah amuñu woon luñ sol ba ba ma foree benn bés benn <coughs> abdullah burda dama ko xotti ci digg bi ma Sa'd ibn Abi Waqqas ma jël benn moom mu jël benn mu ne tey xoolal rek ñun ñooñu amul kenn loolu nekk na émir waaw jiite na benn gox ci goxul islam mu ne maa ngi muslu ma nekk an akuna fi nafsi aziman wa inda allahi saghira maa ci yàlla yàlla na ma yàlla musal ci sama bopp ma gis sama bopp ku kawe màgg ku màgg waaye fa yàlla nekk ku tuuti laa ku sew laa ku petit laa voilà ku méprisable laa fa borom bi léegi loolu daal Imaamul Qurtubi ne Seydina Sa'd en fait li muy wax fii loolu rek la ci jublu <laughs> mooy bi mu naan fa maa euh, léegi fa asbahat banu Asad ah, di ma di ma di ma di ma di ma dal ci diine moom man la man bon bon yàllaay joxe gis ku nekk mais Imaamul Qurtubi. rahimahullah euh, moom dafa jàpp ne kene euh, euh, <laughs> gaa yi dañ ko doon màggal ko war waaw mooy kene dañ ko doon màggal <laughs> waaw da doon bañ ñu màggal ko loolu la doon wax naan waa Banu Asad dañ ko doon màggal te bëggul ku ko màggal comme li Seydina Utbat ibn Ghazwan wax nee naan maa ngi muslu ci yàlla ndax nit ñi bu lay màggal da ngay gis sa bopp ndekete yoo ma yàpp ne ku màggal ñu ñaanee màggal ndekete yoo ku tuuti laa fa yàlla waaw waaye eh, bon loolu eh, loolu moo tax moom affaire boobu moom dëgërul dara waaw këne gaa yi ñoom dañ doo ëppal ci màggal buñ koy màggal looloo tax après mu sukkandikoo ne li koy gën a dëgëral mooy hadith Sayyidina Uqba bi ibn Ghazwan bi nga fi tudd léegi te ñu gis ko bii paas waaye loolu noonu dëgërul diitu waaw li am moom insha allahu taala mooy li nga xamante ne mooy gaa yi dañoo ñëw si kaay ko ñëw ci Seydina Omar ne sawaay dara la fi manul waaw moom julli sax manu ko te tamit jubul ci ay atteem quoi te kenn du ko gis <laughs> waaw kon nag loolu moom lay wax nii waaw boo am na ci benn riwaay da ne mais tu'allimani al-a'rabu as-salat mais kaw kaw yi am na ñoom kañ lañ xam diine ñoo may jàngal man nit sa nekk may sa sa at ñi ma nekk yëpp man waa julli Ah <laughs> après mu ñaan yàlla waaji voilà ah. waaw mu ñaan yàlla kay ci kaw kon mu ngi noonu wanaam mun a xibtu idan wa dalla sa'i kon de bu dee kii de li wax dëgg la manu waaji bi <laughs> ma sa waayi kon ku tus naa laa wax te perte na sama jëf lee nga ne mais màggal sa bopp moom borom waxuloon wala tuza fala tuzakku anfusakum bu leen di mandal seen bopp dañ naan dafa am yenn yenn cas yoo xam ne nag il faut nit ki comme daal imam Ibn al-Jawzi wax mu ne mais bu ñoo bu aji laaj bi laajee ne mais nan la sëy naa sax dama ne di tagg boppam nii naan maa defoon lii maa jaaro maa ci njëkk sànni xeej nangam ak nangam mu ne mais parce boo gisee loolu <laughs> mooy lenn la waaw mooy këne parce que ñi xamoon dara dañoo ñëw di ko ayibal ci loo xamante ne nii loolu moom kuñ ci ayibal muy dëgg mooy vraiment li mu wax mooy dëgg mooy xib taw a xasir na ah ànd ak li nga nekk yonent waaye saa saa bi yëpp mënoo loolu moom il faut mu leeral nag mooy kat waaw mënoo julli kaay mooy il faut nga xool gaa yi les wan les les les points sur les i ak les traits yi waaw. nit mën naa tagg boppam ci jamono yu mel noonu mooy nit ñi bëgg a fontoo jàpp ne yow daal sawaay xamoo dara wala di fowe xam-xamu diine nga nekk foo xam da nga nekk gaa yi jàpp ne daal comme que sànq ñuy doon waxtaan ay ci wàllu diine bëgg kii nga xam la ne ah non attention nag lii ngeen bëgg a wax moom diine la tudd ku xam na wax ku xamul bu noppi non amul saa kii quoi waaw du wax sa xalaat du nii laa ko gisee du nii laa ko jàppe képp ku ciy wax na nekk loo xam ne lu leer lay nekk wala nga noppi te fii gis naa ne maa fi mën a leeral da ngeen di noppi ma leeral ko. loolu lépp waxi iblis la maneen waaw attention waaw <laughs> bu dee noonu yoon ko gisee xay yàlla man c'est mais li ma leen di wax dafa leer nañ ni mi di laa wax waaw xam bii dama alhamdulillah du lu may tax a ne. tant yéen ngeen naan je pense que j'ai yaakaar que je kii ma ne leen hey da ngeen di mën a noppi ma leeral leen masala bi ngeen ko man moom manu ma fee toog yéen ngeen di polémique ndax wala waxu diine du wax sa waaw loolu dafa am dafa leer leeral ñi ñi mbir mi mu leer nañ loolu moo tax Seydina Yuusuf ne woon ij'alni ala xazaa'in al-ard inni hafiizun alim waaw wax ay compétence am am jamono yoo xam ne wax li nga doon dóor sa seefee dafa baax waaw waaw day ñëw fenn too rek gars yi di wax jàpp ne sa fii kenn xamu fii tax ñu am fut comme sëriñ wolof yi di wax ay tojaange rek ah yow yenn yi muñ kiiwee bu boo gisee ne du andi fitna bu gën a rëy li nga nar a réparer bien sûr waaw mooy réparer affaire bi gën a andi demal sa yoon nga bañ faatoo waaw waaw bul nekk ak ñoom doo leen gisee ñuy xuus ci aaya yàlla yi di ko saboote ndax loolu saboote la tudd waaw te ñoo ko fi dàq naan gàmmu la tudde wala màndal wala cant di di di saboote aaya yàlla yi mu ne bu leen toog ak ñoom de waaw bu leen toog ak ñoom de waaw yéen ngeen def jóg leen fàttali leen muñ bañee nu ngeen ko fàttali ko jóg leen ngeen dem seen yoon ndax sinon bu ngeen fa toogee mooy yéen a ngi ko seen ak mbon te yéen ak ñoom a yema ah te borom bi nee na dinaa dajale yéeféer ñoom ñëpp jahannama laa leen jël waaw kon nag mu ngi noonu kon dafa loolu dafa eh, am solo léeg-léeg di leeral affaire yi ba gaa yi xam ne é waaw waaw o oh. waaw moo daxoon suy nam nu maçon waxoon ne bu ma xamoon kenn ku ma gën xam téeréb yàlla bi dinaa ñëw fekk si ko waaw <laughs> wala Seydina Ali ibn Abi Talib tamit waxoon lu mel na ne ay wa laaj leen ma <laughs> laaj leen ma ci téeréb yàlla bi lu leen neex laa wax <laughs> waaw mu ngi noonu loolu dafa am solo gars yi ñu xam ne ah parce que sinon dañuy jàpp ne moo sawaay moom après tax ñuy def ay tojaange di wax ay tojaange ba pare di foowe diine di foowe xam-xamu diine alors que yow yow borom bi may na la ci loo xamante ne ñoom mayu leen ko wan leen ne attention ah waaw léegi nag li am comme que yéen a dugg ci sujet bi da ngeen di noppi ma leeralal leen masala bi sinon ngeen noppi yëpp da ngeen ñëpp ay noppi léegi amatul wax amatul wax ku xamul doo wax. waaw te yéen xamu ngeen ndax yéen dégg naa ne sànq ba léegi ku nekk ngeen naan non man yaakaar naa ne mais est ce baax na non war naa baax ah non parce que boo seetloo affaire bi ah mbir mi li yóbbu lii moo ko composé naka lii xam nga lii fee lañ ko jëlee ci suuf si te suuf moom daa barkeel nga ne eh nga déglu ñu ñëw nga ne waaye léegi nag attention pare ngeen léegi noppi leen waaw gars yi ah gars yi jàpp ne saa yi saa yi mais saa dañoo yëg wala lan xoolal mu ñuy mu ñuy wàññi kenn wàññiwu leen dañ leen a wax la bëgg luñ la wax dëgg seen ah, leen na ma wax leen qaala allahu taala aywa aaya sàngam mooy wax lii di wane lii daa xaraam wala daa baax baax na xadis sàngam wala xew-xew sàngam yonent way sa sam lu mel nii mas naa xew am ku ko laaj mu ne lii la mooy xam-xam tant ay je pense que Serigne diw sax bañ àndee keroog ñii la def loolu du du lay ci diine waaw woowal Serigne bu la neex convoqué ko la mu def loolu du lay ci diine bu dee ne teguwul ci loo xam ne alquran la ak sunna bu leer tant jëfu Serigne diw kese lay sa bi dalil waaw loolu du dalilu dara <laughs> waaw non du dalil du dalil ci diine mukk xanaa ci leneen ci leneen moom. ci wegay yooyu mën ngeen koo jàppe dalil mais yéen mais ci liñ naan l'islam loolu du ci dalil mukk waaw moo tax léeg-léeg wax mbir yi mu leer nañ wax ci nga doon ngir gaa yi bañ a bañ laa fooy tamit dafa am solo waaw parce que lii Sayyidatu Aisha waxoon na suñu yonent way sa sam daal ñu gisoon nañ ko moo ñu jàngal wa xamal ñu jàngal ñuy wàcc ñun ñu seen place waaw kon nag bu fi nangu ñoo xamante ne nii l'islam euh, di diine du seen affaire xam-xamu diine du seen dara boolewuñ ko ci seen lenn waaw yow borom bi xerale la ko ngay toog foo xam ne ñu koy fowe loolu yow ci boppam yaa ci jaay ci jël caqub caqub jamaa sànni ko ci géttu mbaam wal iyaazu billah te li nga am problème non problème moom di ko am par force kenn ci manul dara di ko am non loolu laa ma xaara waaw loolu mooy li nga xam ne du ñàkk waaw parce que yow daal yow yaa doyadal bi yow yaa doyadal xam-xam allahu akbar waaw moo tax sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu waaw mu wax lu leer nañ waaw ba gaay fan la ñaa seen tànk laa wax <laughs> waaw waaw banu asad ñi <laughs> ah ñoo may jéem a xamal sama diine nee nañ mënu maa julli <laughs> laqad xibtu idan wa dalla sa'i mooy wallahi kon kuddus na te lépp lu ma jëf sànku na Allahu ta'ala a'lam léegi al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg hadith cinq cent un ah mu ne wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ij'al rizqa aali muhammadin quutan muttafaqun alayhi qaala aghlul lughati wal gharibi rahimahumullah ma'naa quutan ay maa yasuddu ramaq <laughs> mu ne al-imaam al-haafiz an-Nawawi mu ne wa an Abii Hurayra hadiis 501 mu ne mu ngi jële ci Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama mu ne nee na allahumma eesa eh, borom ijaal yàlla na nga ma defal rizqa ali muhammadin wërsëgu yonent waa kër Seydina Muhammad quutaa muy loo xamante ne mi Imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne quutaa mu ne qaala ahlul lugha waa langue bi wal gharib ak kaddu yi nga xam ne day tumuranke mooy neexul a gis ci làkku làkku arab Eh, nee nañu maanaa quutaa li quut bii di tekki mooy maa yasuddu ar-rama loo xam ne daal day tax sa xiif nga mën koo faj waaw loo xam ne moom ngay dunde moom ngay mën a taxawee subsistance léegi loolu mu ne rawaa mu ne muttafaqun alayhi mu ne xadiis bii de al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko solo léegi nag laaj bi mooy est ñoom doon ko solo mu ne la xadis bii de du ñoom dong na al imaamu Ahmad ak al imaamu Tirmidi ak al imaamu Ibnu Maaja rahmatullahi alayhim daal dinañ koy solo hmm? bon léegi al imaamu Buxaari rahimahullah mu ngi ko indi ci buntu bi ñu newoon sànq kitaabu riqaab baabu kayfa kaana ayshu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi radiyallahu anhu mu ne haddasanaa Abdullah ibn Muhammad mu ne ki ñu nettal ma Abdullah ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Ja'far ibn al-Yaman Akhnas ibn Khunays al-Ju'fi Abu Ja'far al-Musnidi kii mooy al-Musnidi Abdullah ibn Muhammad al-Musnidi al-Ju'fi al-Bukhari yu nga xam ne moom ñoom ñoo bokkoon foofule ca bilaadu Bukhara ca Ouzbékistan rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Muhammad ibn Fudayl moom al-Musnidi rahimahullah mu nekk ñu nettal mooy Muhammad ibn Fudayl ibn Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbiyu mawlaahum al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala an abiihi mu jël kon ci baayam di Fudayl ibn Ghazwaan ibn Jariir ad-Dabbiyu Abul Fadl ñi ne Abu Muhammad al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala an Umaara moo ko jëlee ci Umaara ibn Qa'qaa' ibn Shubruma ad-Dabbiyu al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala an Abii Zur'a mu jël ko ci Abu Zur'a ibn Amr ibn Jariir ibn Abdillah ibn Jaabir al-Bajaliyu al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata mu jëla ko Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma arzuq ala Muhammadin quuta <laughs> waaw allahumma arzuq yàlla yàlla xoolal riyaad bi lan lañ am allahumma ja'al yàlla yàlla na nga def ah rizqa ali Muhammadin ah wërsëgu waa kër Seydina Muhammad ca seen bopp Seydina Muhammad ci boppam kuutaa loo xam ne mu nekk leen wërsëg daal la nekk loo xam ne bu ñu woo lu ñu dund rek lu ñu lekk rek nañ ko am lu ñu naan nañ ko am waaw waaw kon kooku mooy laajul woon boroom bi nag ma defal lu ne gàññ saa nga xam ne laata may xiif sax mu ngi man daal bu ma xiifee na sama soxla faju ak saa waa kër waaw kon allah fii nag mu ne allahumma arsuq yàlla yàlla nga wërsëgal ala muhammadin waa kër sayyidina muhammad quutaa ah, loo xam ne moom la ñuy lay mën moom la ñuy mën a jàpp ci lekk ak naan ba man laa jaabu correctement waaw comme ni nga ko gërëme noonu la ko al imaamu euh, al Buxaari rahimahullah soloowe kanta al imaamu Muslim moo indi comme li imaamu Nawawi wax moom al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabu zakaat baabun fil kafaafi wal qanaa buntu bi wax ci doylu waaw di fegu daal loo xamante ne man nga cee jàpp te doylu loolu baax na mu ne haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Amrun an-Naaqid wa Abu Sa'iid al-Ashaj mu ne sama ñetti sëriñ laa ko jëlee ku njëkk ñu mën a haddathana nekk leen imam Muslim mooy wax rahimahullah Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa Amr ibn wa Amr an-Naqid Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Uthman al-Baghdadi ñu ko waxoon ko an-Naqid rahimahullah wa Abu Sa'id al-Ashaj ak Abu Sa'id Abdullah ibn Sa'id ibn Husayn al-Kindi Abu Sa'id al-Kindi al-Kufi kii mooy kan kii bokk na ci gaay <laughs> kut waa kutubu sitta kii bokk na ci seen sëriñ al-Ashaj Abu Sa'id al-Ashaj ah gisoon nañ Ibrahim ibn eh, eh, eh, kii Isma'il ibn non Ishaq non Ishaq Ibrahim non Ishaq non Ishaq ibn Ibrahim mooy mooy ibn Rahowi Ibrahim Zur'a Ishaq ibn Ibrahim Yaqub ibn Ibrahim voilà Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi gis nañ ko kii boole ko ci Abu Sa'id ah on moom it comme ñoom Muhammad ibn Bashar al-Ashadi tuddoon nañ leen fi qaalu mu ne sama ñetti sëriñ yi yëpp nee nañu haddathana Waki' ñu ne Waki' moo ñu ne dali Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi al-Kufi Abu Sufyan al-Asbahaaniyu an-Naysaabuuriyu al-A'waru rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa al-A'mash mu nekk ñu nettali mooy A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadiyu al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi rahimahullah imaam Muslim mu ne ha taxawal ma ñëw indil la beneen càll la mu ne wa haddathani te nettali na ko ma ko man dong Zuhayr ibn Harb di Abu Khaythama Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana mu ne nettali na Muhammad ibn Hudayl ni Muhammad ibn Hudayl ibn Ghazwan ad-Dabbi gis nañ ko sànq an abiihi mu jële ko ci baay mi nañ ko sànq an Umaara ibn Qanqaa mu jële ko Umaara ibn Qanqaa gis nañ ko sànq an <coughs> abi Zur'ata gis nañ ko sànq an abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ij'al rizqa aali Muhammadin quutan voilà nii la ko al imaamul Buxaari imaam Muslim nii la ko soloowe indiwaat na ko ndax moom day Eh, eh, dajale li nga xamante ne mooy riwaaya yi léegi hadis bii nii lëga suuf gis nañ imaamu Nawawi gis nañ ko sànk rahimahullah ah léegi eh, hadis bi par exemple allahumma al rizqa ala muhammadin quuta imaamul haafid ibn hajar bi muy saraal lii <laughs> da dane ne Eh, allahumma arzuq ala muhammadin quuta mu ne hakala waqa'a huna wax jii imaamul Buxaari nii mu ko solo ne yonent bi alay saa saam dane allahumma e eh, sa borom urzuq yàlla na nga wërsëgal ala muhammadin waa kër sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam quuta wërsëg loo xam ne moom la ñuy mën a dunde rek mu ne hakala naka nii de waqa'a huna huna la rote fii ci riwaaya bii nii lañ ko ne mu ne wa fii riwaayatil A'mash an Umaara Ah, inda muslim wa tirmidhi wa nasaa'i ibn maaja kanta imaam amash riwaaya ba nga xam ne moom lañ jaar gis nañ sànq taxriij bi ci Umaaratu ibn Qa'qaa' mu nekk ca muslim imaam muslim ak tirmidhi nasaa'i ibn maaja rahmatullahi alayhi foofu dane allahumma ij'al rizqa aali muhammadin quuta yàlla yàlla nga def wërsëgu yonent waa kër Seydina Muhammad Seydina Muhammad ci boppam waa këram sallallahu alayhi wa sallam na nekk li nga xamante ne mooy loo xam ne moom la ñuy fegoo rek lépp loo xam ne aajo bu ñu am la ci lekk ak naan waaw mu ne nag imaam al-Hafiz mu ne wa huwa al-mu'tamad nag mooy li nga xam ne moom lañ mooy li nga xam ne mooy wax ji mooy li ñuy sukkandiku ah riwaay bi mooy fa inna al-lafz al-awwal salih li an yakuna du'a mu ne ndax kàddu gu njëkk ji baax na de bu nekkee ñaan bi talabil quuti fii dhalika al-yawm waaw ci ñam li nga xam ne mooy li la yàlla lay jox nga mën koo dund ci bés wa an yakuna talaba lahum al-quuta bi khilaaf al-lafz assaani këne da neena sàkkul li nga xam ne mooy euh, lu ñuy dunde lu wute kàddu gu ñaareel bi fa innahu yu'ayyinu al-ihtimal as-sani waaw mu ne lool day yu'ayinu day dëgëral beneen supposition ñaareel bi te mooy biy tegtale que ne mooy ak doylu waaw mooy doylu léegi euh, mooy mu nekk ci kaw lii wa ala zalika sharahahu ibn imaam Ibn Battal bi muy saraa xadiis bi ci kaw nii la ko kii mooy alkafaaf la ci yonent bay saa saam juddu mooy day ñaan yonent bay saa saam defal waa këram loo xamante ne loo xam ne dañ ciy doy loo waaw mu ne moo tax imaam Ibn Battal mu ne fiihi daliilun rahimahullah ala fadlil kafaafi wa akhdhil bulgha min ad-dunya wa zuhdi fi ma fawqa zaalika waaw raghbatan fi tawaffuri na'imil aaxira wa iisaaran limaa yabqa ala ma yafni wala yafna wa ma yafna fa yanbaghi an taqtadiya bihi ummatuhu fi dhalika waaw léegi imam Ibn Battal mu ne lii dafa day tegtal la ñu ngi mu ngi waxaale tamit li nga xam ne mooy lëkkaale ma buntu bi ah wal iqtisaaru ala al qalil min al ma'kul wal mashrub wal malbus di yem lool di doy loolu ndaw ci wàllu lekk ak naan ak yu ñuy sol kon al imam Ibn Battal rahimahullah mu ne dañ ci luy tegtal am na tegtal bu rëy ab tegtal am na ci tegtal ci luy wane ngëneelu doylu ak tamit di jële rek loo xam ne moom ngay jottale ko ci sa àddina te dëddu lépp loo xam ne mooy féete kaw yow say besoin mooy dee ñaan yàlla yow li nga xam ne say nécessité nay faju mais boo fi nekkee dugg ci wàllu luxe di ñaan luxe <laughs> mooy hadis bi nag yonent lay saa saam boppam mi nga xam ne mooy royukaayu xeet bi kon nag war na nag li nga xamante ne nii lu tax mu def lool di ñaan rek li nga xam ne moo doy ci li mu soxla ak njabootam mu ne loolu ndax day wone ne moom li mu soxla du lii ndax wala al-aaxiratu xayrun wa abqaa ak la borom al-aaxira digga foofu xayrun moo gën wa abqaa te moo gën a def waaw ngir xéewal yooyu la gën a mate foofee waaye it ëppal waaw lii nga xamante ne mooy day jeex mu bàyyeekook yi nga xamante ne nii ñoom loolu lañ teg seen bët mu ne nag kon nag mu war xeetam mu daal di koy roy ci lii moom yonent bi saa saa mooy di doy looloo xamante ni dina leen doy te bañ nekk ñoo xam ne dañuy dañuy rëy bët waaw lu leen ndax ku rëy bët engrais yow doo sant sant yàlla du la yomb tout le la ñu ne ëppale te loolu la yonent bi saa saa exactement tere woon waaw. ne bu ngeen di xool ci yooyu xool leen ci leen féete suuf waaye bu leen xool ci leen féete kaw ndax di xool ci leen féete suuf moo gën a yey ngay sant xéewalu yàlla jëm la defal. waaw ndax tànk yaa ngi xool ci la féete kaw yow yaa ngi am benn Mercedes naan waaye jiw moom amul benn ah moom deux Mercedes la am loolu guy ki neen ki moom cinq la am instant boobu xii yow santoo yàlla te yaa ngi yaa ngi xunnu di kaas te pourtant yàlla defal na la am na ñoo xam ne waaye dañoo am xottu xottu oto amuñu ko amuñu dara waaw pire du pire mi la amuñu ko dara yow nga am di kaas naan diw moom am na lu am boo bu ko yàlla mayee bleu waaw mooy kooku du sant yàlla voilà kooku du doy waaw waaw <laughs> waaw moo tax al imaamu al Qurtubi rahimahullah mu ne hadis bii daal day wane talabul kafaaf waaw mooy di sàkku ci sa borom loo xam ne ci ngay fegoo ci ngay say aajo di ko sàkku sa borom loo xam ne doo ci soxlaal kenn doo fi nekk di kemandee ka ñaan ak di soxlaal nit ñi non di ñaan yàlla loo xam ne la defal loo xam ne boo ci jotee doy na la sëkk say aajo yow sa njaboot loo xamante ne diñ ci mën a jaamu sa borom te kenn du la yab kenn du la xamal dara te doo dem di sukkandiku ci ay nit waaw ñoom dem baa ci daaw ak soxna ak aja déedéet ba pare ndax mu ne xuut mooy li nga xamante ne mooy dundal yaram ba pare di fegal aajo doo am waaw waaw mu ne ci kaw noonu nag wa fi hadhihi al haala salaamatun ci aal bu mel nii ku am xaal bu mel nii da ngay mucc min afatil ghina wal faqr jami'an waaw yow euh, mooy problème yi nga xam ne am alal man na koo indi muy ak nay <laughs> waaw ak nay am alal waxoon naa la du alal jee ko di de mooy détecté am alal da koo détecté nay bi <laughs> waaw ak tamit di ngottaka def loolu ak tamit bañ cee joxe acte yu yu yu gàllu ci alal ji loolu bu dee yow lu la doy rek nga yor loolu du la ci fekk yow <laughs> wal faqri waaye ak ñàkk bay aajowoo nit ñi loolu dina la ci dina tax yow itam loolu diñ ko fegu borom bi dina la ci muccal kon nag mu ngi noonu hadis baa ngi noonu kon di ñaan loolu sunna la di ñaan ñaan gi allahumma ja'al ali ah quuta <laughs> waaw comme ni koy nent way sa sam doon wax allahumma ja'al eh, rizqa ali muhammadin quuta seen xéewal daal seen wërsëg ci am a àddina na nekk loo xamante ne nii mooy li leen di doy seeni aajo waaw te borom bi nangu na ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam la woon ah. voilà nekkul woon ku yoroon lu ne gàññ saa su ne tout le temps tout le temps léeg-léeg mu yoroon lu ne gàññ joxe lépp waaw day joxe lépp waaw te ñum yar waa këram ñooy la mu fi eh, eh, eh, <laughs> mu mu ne ko joxeel <laughs> waaw mu ne ko joxeel joxe waaw jaariya bi joxe léegi ndog jot mu ne ko waaw do indil lu ñu ndogoo mu ne ko dara desu fi de yow yaa waxoon ma joxe lépp <laughs> naan ko man xaw ma ci woon lool sax. <laughs> voilà mu ngi noonu ñooñu noonu la <laughs> voilà kooku laayeen loolu du ko dal <laughs> dina waajal dina zarafe de waaye dina waajal la muy dogoo moom loolu moom ah lu baax la tamit de du du xas kon nag muy noonu kon xadis baa gi noonu di wane daal mooy di doyloo daal ci dundu sol lekk naan loo xam ne lu lay doy la di ñaan lool te di ko ñaan sa borom kon li imaamul bi yow dina la wax rahimahullah dina la muccal ci aafaay xinaa ak aafaay ñàkk waaw problème yi nga xam ne ñoom ñoo lëkkaloog am alal ak problème yi nga xam ne ñoo lëkkaloog ak ñàkk waaw nga xam ne saa su ne yaa ngi xool bët ñi bëtu defal ma ak loolu te ñàkk ba pare doylu yombul ci ñu bari waaw kon bi ñaan borom bi mu defal loo xamante ne nii mooy faj sa aajo kon insha allahu taala am yem ci nii ba jotaay bii ñëw ñu gis hadith numéro cinq cent deux insha allah muy hadisay na Abu Hurayra hmm, radiyallahu ta'ala anhu hadis ah, bu gudd la eh, eh, eh, lu mel nii nag hadis bi tuddoon nañ ko fi waaw tuddoon nañ ko fi léegi nag moom lañuy gis mooy buñ ko gisee fay di nga ne ah lii kay yooyu kay gisoon nañ ko xam waxoon nga ko fi waaw mooy pas gisoon nañ ko ci ci Riyad bi de non waxoon nañu ko voilà bi ñu <laughs>